rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saalisi wa sab'iin wa an Anas radiyallahu taala anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahsana nnaasi xuluqan muttafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu annawawiyu ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn walillaahi alhamdu wal minna wàllu wu njëkk ci bunt bi te ubbi woon nañu ko muy bunt bu rëy rëy rëy rëy ay mbir di wax baabu xusnil xuluq bunt bi nga xam ne mooy wax rafet jikko muy bunt numéro 73 ubbi woon ko gisoon aay yim war a dugg ci wàllu xadis yi walillahi alhamdu wal minna mooy xadis numéro 621 comme niñ ko waxee woon mu ne wa an ngi jële ci seydna anas ibn malik radiallahu anhu qaal mu ne nee na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li alayhi wa sallam ahsana annaasi xuluqaa moo gënoo rafet nit ñi jikko muttafaqun alayhi mu ne xadis bii al imaamul buxaari ak al imaamu muslim rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo léegi laaj bi mooy est que ñoom dong ko solo ginnaaw biñ gisee baatu xadis bi <coughs> walillahi alhamdu wal minna naan la xadis bii du ñoom dong ko solo seen sëriñ al imaamu ahmad ibnu muhammad daal dina koy solo na ko noon al imaamu Abu Daawud ak al imaamu Tirmidiyu ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al jamii al imaamul Buxaari rahimahullah mu ngi kon ci kitaabul adab baabul kunya li sabiyi qabla an yulada li rajul waaw Allahu akbar foofu la ko indi mu ne xaddasanaa Musaddad mu ne xaddasanaa ki ñu nettali mooy Musaddadun di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al asadi abul xasani al basri rahimahullahu taala an mu ne qaala xaddatana abdulwaarisi mu nekk ñu nettal ma abdulwaarisi di abdulwaarisi ibn said ibn dhakwaan at-tamimiyu al-anbariyu mawlaahum abu ubayda al basri rahimahullahu taala an abi tayyaax moo ko jëlee ci abi tayyaax di yazid ibn humayd ad-dubaciyu al basri rahimahullah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 wa kaana li axun yuqaalu lahu abu umayr qaala ahsibuhu fatima hadis bi noonu la ko al imaam indi mooy gën gudd li ci al imaamul nawawi indi mooy hadis bi ñu yàgg tudd naan yonent bi alayhi salaatu salaam da doon dem kër Seydina fekk xari eh, doomu doomu benn frère muy doomu yaay Ummu Sulaym mu ko doon wax naan ko yaa Aba Umayr fekk daa am picc mu doon fawal picc mi daal di faatu mu naan ko yaa aba umayr eh, yow abu umayr maada faala nughayra mooy picc mu ndaw moom ana naka la def ci xadis boobu la ko indi nii la ko ubbee mu ne kaana nabiyu yonent bi alayhi salaatu salaam daa nekkoon ahsana naasi xuluqa ginoon rafet nit ñëpp jikko amul mbindeefu yàlla bu ñi nag ñoo gën a tedd moo tax bul jàpp ne kon jinne yi bokkuñ ci ñëpp a ngi ci waaw ñi gën tedd la la tuddal képp kuy mbindeefu yàlla moo la moo la gën a rafet jikko salawaatullahi waaw après ci la wax na wa kaana li axun léegi loolu la mbambastale moom Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne amoon naa benn frère boo xam ne yuqaalu lahu Abu Umayr ñu naan ko Abu Umayr léegi mu ne wa kaana jaa qaal bu yonent way saa saam ñëwoon wax naan yaa Aba Umayr di wax ak gone gi waaw waxoon ci lañ la waxoon ne nit ki bul def boo duggee ci kër fekk wala rombay xale nuyu mag ñi bàyyi ñëpp gisoon nañ yooyu ni Seyna Anas doon def nga xamante ne nii bu ma soon a romb xale yi nuyu leen na yonent bari saa saam nga ko doon def Allahu akbar loolu lépp day wone wu rafet jikko mati jikko kawe jikko bu ñëwee du nuyu mag ñi bàyyi gone yi jàpp ne comme si ay xeer la ñoo xam ne il no rien à voir laa wax nañ dem toog yi déedéet yonent bi alayhi salaam dem ñëw ci moom ginnaaw bi mu nuyoo nit ñi yëpp ne yaa aba umayr fekk ko mu triste maa faala annu ghayr waaye sa picc mi ana naka la def mu ngi noonu mu ne fa rubbama xadara salaa après mu leeral mu ne nugarun kaana yalabu bi a picc la woon boo xam ne da ci doon fo fa rubbama xadara salaa léeg-léeg julli jotoon wa huwa bayti naa mu fekk ko ci suñu kër fa ya'muru bil bisaati alladi tax mu wax ñu digal ne nañ jël basan gi nga xam ne laltu gi nga xam ne moo nekk ci suufam fa yukk nasu bi mu toogoon ñu daal di koy euh, bale wa yundaxu mooy ñu daal di ciy wis summa yaquumu mu jóg wa naquumu xalfahu ñu nekk ci kanamam fa yusalli binaa mu daal di ñuy jiite salawaatullahi wa salaamu alayhi mooy lii lépp di la wan ne rafeti jikkoo taxoon mu doon def ak ñoom waa kër Seydina Anas nga xam ne dafa bari woon lu mu doon ñëw waaw di seet si ki nga xam ne mooy abu talha di bàyyi jiitleem radiallahu anhu waaye yaayam di yaay umu sulaym radiallahu taala an il moo tax <coughs> am na yeneen riwaay yoo xam ne dane in kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama la yuxaalituna mu ne yonent may saa saam nekk na ko doon jaxasoog ñun di ñëw ci suñu kër yi di ñu seet si waaw neewul may sangu nit ñi après mu bàyyi gaa yi daal ñoom nañuy ñëw déedéet da dem di leen seetsi waaw wa kaana beneen bi mu ne kaana Seydina Anas comme ni mu ne ci riwaay imaamu Ahmad ibn Muhammad rahimahullahu taala mu ne kaana nabi sallallahu ñëw di seet si di ziyaar si sama yaay di ummu sulaym am na yeneen riwaay boo xamante ne nii moom dane kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaxshaana wa yuxaalituna te lool al imaam abu yaala bu ko soloo mu jaar ci yoonu muhammad ibn sirin mu jëla ko ci seydna anas ibn malik radiallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu doon muur mooy da ñëw di nekk ak ñun di jaxasoog ñun di ñëw di leen seet si moo tax feneen fi ci riwaay imaamu nasaiyu rahimahullah mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yati aba talhata kathira allahu akbar mu ne yonent bi alayhi salaatu kaana nekkoon na yaati doon dikkal aba talxata sama baay jiitle di zayd ibn sahl al ansaar yu kathiran lu bare bare bare bare bare bare waaw te ci wàcce ci boppam moom alayhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaam abu ya'la daal di soloowee ci yoonu xaalid ibn abdillah ibn humayd xaalid ibn abdillah mu jëla ko ci humayd ni tawil mu ne seydna anas nee kaana yati umma sulaymin wa yanaamu ala firaashiha waaw waaw allahu akbar mu ne bu ma soon a ñëw mu gëmmeentu seen kër bëgg nelaw jombalawul woon boppam ci fanaan dinoo tëdd boog manaan fanaan mooy bëccëg bu ñëwee sonn war a dallu da doon tëdd ci lal bi ba nelaw allahu akbar laa muy lalu ki nga xam ne mooy yaayu sayyidina anas ibn malik radiallahu taala kantaal imaamu muslim rahimahullah xadiis bi moom eh, mu ngi ko solowee ci buntu bi nga xam ne kitaabul adab bi moom it al adab bokk kitaabul adab baabu istihbaabi ah, tahniikil mawluudi ah, inda wilaadatihi foofu la kon di mu ne xaddatanaa abu rabi' suleymaan ibn daawud al utaki al utaki ñu nekk ñu nettali mooy al utaki al basri al baghdaadi gis nañ ko sànq ñoom Abdul Waaris ibn Saïd ibn Zakwaan at-Tamiimi al-Anbari al-Basri rahimahullah ah, ah qaala mu ne xaddasanaa Abu Tayyaax moom lañ gis sànq ci riwaaya imaam Abu uh, al-Buxaari bi rahimahullah qaala mu ne xaddasanaa Anas ibn Maalik ha mu ne taxawal man di la beneen càll la mu ne wa xaddasanaa Shaybaan ibn Farruux mu ne Shaybaan sama beneen sëriñ jëlee naa ko ci moom muy Shaybaan ibn Farruux muy al Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu taala wallafdu la mu ne kàddu yi ma indi fii moom la ñeel mu ne xaddasana nettali na abdul waaris yi gis nañ ko sànq moom lañ tudd sànq an abi tayyaahi an anas ibn malik an anas ibn malik radiallahu anhu annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahsana annaasi xuluqan wa kaana li axun yuqaalu lahu abu umayr kon nii la ko al imaamu muslim abul xusayni daal di indee fii nga xamante ne nii mooy nii la ko soloowee radiyallahu taala anil jamii téere bii eh, eh, hadis bii nag ginnaaw bi ñu gisee kon li nga xam ne moo jëm ci yàlla eh, jàllale bi ak ñi ko solo al imaamu nawawi rahimahullah bi nga xam ne ci lay solo ci lay ne shara hadis bi ci al minhaj sharh sahih muslim ibn al hajjaj premièrement dina ko wax sax dina ko wax nañ ko wax mu waxaale ñu ana léegi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi mu ne wa fi hadha al xadiisi fawaidu fawaidu kasiratun jiddan fawaida fawaidu kasiratun jiddan mu ne xadis bi am na ay njariñ yu bari minha bokk na ci loolu taxu ñoo jóg mooy eh, jawaazu takniyati man lam yulad lahu waaw loolu yàgg nañ ko wax ne boo gisee ñu naan abu nangam abu nangam ça ne veut pas dire que daa fekk mag la bu am doom soxlawul muy am doom man ngay dàkkantal nit naan ko abu nangam ummu nangam alors que bébé la loolu mën naa nekk xale bii noonu la mooy toll fu muy amee doom waaye pourtant yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ko naan yaa kon nag mu ngi léegi mu ne wa takniyatu tifli wa annahu laysa kadiban léegi boo naan abu nàngam voilà loolu ça ne veut pas dire que loolu wax lu amul la voilà nit ki ma noonee lu tax nga naan ko baayu diw alors que kii tollul fu muy am doom kon loolu loolu kenn du ko tudde li nga xamante ne mooy wax ju amul ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi wax gone gii naan ko yaa Aba Umayr kon mu ngi noonu le kon <coughs> am na yeneen yu wax léegi mu ne bokk na ci wa mulaatafati sibyaani wa ta'nisihim waaw di eh, nekk xale yi di ñeewanteeg ñoom waaw di leen wéttali waaw li ñu doon mooy li yàgg wax rek doo ñëw fekk gone yi nga ñëw bàyyi leen fële yéen mag ñi ngeen nekk sànni leen fee mel ni bokkuñu wala rawatina bu dee moom kese la ngeen indi ko jataay boo xam ne ay mag kese la waaw moom gone gi ngeen teg ko nee te mënu la comprendre ni ngeen di def waaw ay suñu yooyu nga xam dañ koo tàmm waaw jàpp ne gone gi moom daa war a ne zëj benn place wala di xoole benn bërëb déedéet loolu gone melul noonu waaw lu gën a melul rawatina ngeen ko fi moom dong ba pare teg ko ko xeer ku ñëw di nuyoo bàyyi ko fële ci koñ bi kenn du ko ci coin bi kenn du ko nuyu léeg-léeg gars yi ne ko hey bu ñu buñ moom buñ ko woowee mooy dañ koo bëgg a yónni kese. wal iyaadu billah loolu maso la nekk li nga xam ne mooy xuluqu rasulillah alayhi afdalu wa wassalaam kon nag loolu lu am am solo la mu ne bokk na liñ ciy jànge wa bayaanu ma kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam min xusni alxuluqi wa karami shamaa'il wa tawaadu allah mooy lëkkaale suñu buntu voilà mooy li tax Seydina Anas jiital xadis bi muy tàmbali mu wax lii mooy daa am lu mu bëgg a wax mooy daa bëgg a wane ne lii wone yonent bi saa saam jikko yooyu nga xam ne moo gën a rafet nit ñi jikko ñëpp mbindeefu yàlla yëpp loolu <coughs> noonu lu doon doxale voilà dafa feeñ ci li nga xam ne mooy doxalinam ak mbindeefu yàlla yi radiya <coughs> rahmatullahi alayhim <coughs> moo tax mu ne mu ne kon al imaamu nawawiyu rahimahullah mu ne xadis bi dañ ci day leeral li nga xam ne moom la yonent bi alei saa salaam new ko woon ci rafet jikko ak tedd ay ay jikko waaw wat tawaatoo ak ni mu wàcce woon boppam waaw wax naa la lii lu bari nit ñu bari dañ koo jombale seen bopp ay nuyuy gone waaw ay nuyuy gone ñoom dañoo jàpp ne ñoom seen yoon bu lool bokku ci waaw waxoon nañ la que ne bon dañuy nettali ci al imaam alxasanul basri daa foogoon ne loolu duñ ko def mais dañ naan al imaam alxasanul basri moos xam nga niñ ko xamee rahimahullah ak topp sunnaa yonent bi saa mooy bu defee loolu mooy ne loolu da koo da koo rek xadis yu mel nii waaye bu ko dikkaloon ak tamit li say naa anas wax xadis bi ñu gisoon mu ne da doon romb xale yi nuyu leen mu ne yonent bi alayhi salaatu da ko doon def wala romb na xale yi nuyu leen loolu bu ko gisoon doonul woon doxale lu dul ne yonent bi salawaatullahi wa salaamu doxale kon di wane ak wàcc wàccam moom alayhi salaatu wasalaam ak rafeti jikkoom ba ni nga xamante ne comme li ñu wax sànq jombalu loon boppam dem di seeti ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ci euh, euh, saxaabaam yi radiyallahu taala anhu wa ardaahum loolu doo toog rek toog naan ay aywa walla loolu day wane ne ah, ah man daal sa waay maay kilifa gi bu ma xasee toog fii moom na gaa yi di ñëw man du ma seeti kenn déedéet loolu yëpp ci rafet jikko la moo tax mu doon dem di seeti waa kër Seydina Anas bin Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaah mu ngi noonu kon jikko yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la woon ba pare noonu la ko doon leerale noonu la ko borom bi daal di woon binde noonu na nga xam ne mooy ni ko borom bi tabaaraka wa taala indi woon ci kaw suuf ba pare wax ñu ñun jaam yi ne leen laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenn yéen am ngeen ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam royukaay bi nga xamante ne mooy gën a mat kon nag mooy ki nga xamante ne moom lañu suñu boroom tànnal moom la ñu wax ah ñu daal di koy roy kon nag nañu ko roy zahiran wa batinan buñ ko defee de dinañu am li nga xamante ne nii mooy ngërëmu borom bi tabaraka wa taala ndax wa in tuti'uhu tahtadu yenent bi suñu borom <coughs> tabaraka wa taala nee bu ngeen ko toppee moom alayhi salaatu wa salaam mii nga xam ne moom laa leen indil bés bu ngeen ko toppee ci li nga xam ne moom la leen di digal bés bu ngeen ko toppee ci li nga xamante ne mooy sunna ji nga xam ne moom laa ko jox moom laa ko yare noonu laa ko binde noonu laa ko def def ko modèle bi nga xamante ne moom ngeen war a topp ci biteeg ci biti ci biir ak ci biti bu ngeen ko defee de di ngeen gindeeku kon nag di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal ñu may axlaaqa a sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxoon ci jataay bii ñu génn nañuy bari di ñaan borom bi tabaraka wa taala may ñu li nga xam ne mooy axlaaquhu alayhi salaatu wassalaam muy li nga xam ne mooy euh, jikkoom bi alayhi salaatu wassalaam ñu jikkoo ko ndax loolu de mooy suñu texe àddina <coughs> ak alaaxira comme li nga xamante ne nii noonu la leere te noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala gërëme di ko xaare ci ñun bëgg ci bëgg ko ci ñun looloo tax mu indi ñu ngir nañu nag moom mooy seen royukaay bi gën a mat kon nag royukaay buñ la nee royukaay daa fekk loo xam ne da nga koo war a roy waaw wa batina voilà mooy da nga koo war a roy zahiran wa batina kon wallahu taala aalam al nawawi rahimahullahu taala <coughs> mu di indi beneen xadis ba léegi di ko jële ci Seydina Anas ibn malik radiallahu anhu muy 622 di wax ba léegi ci buntu xusnul xuluq mu ne wa anhu radiallahu anhu annahu qaal maa masistu maa masistu dibaajan wala xariiran alyanu min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala shamamtu raa'ihatan qattu atyabu min raa'ihati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walaqad xadamtu rasula allahi sala allahu alayhi wasallam achara sinin fama qaala lii qattuuf wala qaala li cheyin faaltuhu lima faalta wala li cheyin lama faalhu alaa faalta kada muttafaqun aley kon al imaamu alxaafidu annawawi waaw rahimahu llahu taala allahu akbar mu indi beneen xadiis bu doy waar waaw bu doya doya doya waar boo xamante ni Seydina Anas Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko indi koy jële ci moom radiyallahu anhu muy Seydina Anas xaadimu rasulillah alayhi salatu wassalam annahu qaala neen ma masistu ma masistu diibaajan masumaa laal suwaa sooy mooy sooy façon sooy la wala xariiran du caagante ne satin yooyu yëpp ay façon la ci sooy yu nooy yi taw ta ta ta ta ta ta ta ta waaw liis boo ci tegee sa loxo mu jàll jàll bu neex ba nga yëg neexation bi mu ne masuma koo laal sooy bu nooyee bu alyana bu gën a nooy min kaffi rasulillah <coughs> xam nga suwaa day nooy suwaa day nooy waaye masumaa laal suwooyi bu gën a nooy bu ma ko comparé gam-gam la dëkkale ko loxo yonent waaye saa saa comparé ko mais xaaju bokk masumaa laal sooy lu mu nooy nooy nooy nooy loxo yonent bi alayhi salaatu salaam tenq kaf tenq ko yonent bi alayhi salaam moo ko allahu akbar waaw moo ko gën nooy allah waaye sa ñii daal ñoo ñii daal ñii daal ñoo daje ki jara dajal illaahi lladi laa ilaha illa huwa waaw nañ ñu waaw raw nañ ñu c'est fini bu yàgg waaw illaahi laa ilaha mu ne walaa du caagante ne chamam tuu tamasuma xeeñtu raihatan benn xet xatt mukk at yabu bu gën neex bu gën teey min raihati rasulillah bu gën a teey bu gën a neex li nga xam ne mooy xetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam parfum bi mu doon mooy liy dégagé xet bi muy génn ci moom moo gën a neex parfum yi gën a neex ci kaw suuf allahu akbar allahu akbar waaw waaw loolu lan la portrait physique la waaw mooy wax na loo xam ne ci yaramam la waaw laal bi yaram ngay laal kaf bu gën a nooy tenq bu gën a nooy loxo yonent bi aleyhi salaatu bu ma nuyoo wala mu jox ma loxo masuma laal sooy lu muy nooy nooy nooy nooy mënoo ko gam-gam leeg loxo yonent bi aleyhi salaatu salaam allahu akbar <laughs> allah waaw waaye masuma xeeñtu benn xet gu neex di neex di neex di neex bu la neex ñoomin misk lépp te mooy bi gën a kawe bu gën a neex bu gën a teey xetu yonent bi alayhi salaam allahu akbar mu ne nag kaay nag ma wax la nag leneen yeneen portrait ci wàllu jikkoom na leen foofu mu ne wala qad xadamtu rasulallah mu ne wala qad xadamtu liggéeyal naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ashra sinin waaw allahu akbar dix ans fukki at liggéeyal naa ko waaw moo tax mooy xaadimu rasulillahi alayhi afdalu salaatu wasalaam allahu akbar abul abul abu ah zul udunayni waaw abu hamza radiallahu taala anhu wa ardaa allah mu ne fukki at liggéeyal naa ko waaw fama qaala lii qatt yonent bi alayhi salaatu wasalaam masuma wax mukk uf waaw mooy cim uf du uf de wala taqul lahuma uffin ça ne veut pas dire bu leen wax uff mooy wax ju génn gaam jox joo xam ne wax ju reewante la waxu teggi na bu dee doom ji mooy wax ak ay parents am di ko wax ay waxu jànneek ak di ko gëdd loolu yëpp ñooy uff waaw di wax wax yu ñaaw lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw kàddu gu ñaaw boo ko waxee sa waajur def nga lu ñaaw waaw waaye it kilifa mën na koo wax gone mën na koo wax ka mu yilif bu fekkee mu def lu mu war da def mu wax ko wax yoo xam ne yu tàng mu ne masuma masuma de wax ma kàddu tàng yonent waaye saa saa masu koo def wala qaala li te masuma wax mukk li shay'in benn mbir boo xam ne dama koo def bi ma koy liggéeyal mu ne ma li ma fa'alta yaa Anas lu tax nga def lii ah, loolu masuma koo wax wala li waaye du caagante ne mbir moo xam ne lam af'alhu ci liggéey bi ma ko waroon liggéeyal loo xam ne defuma ko masu la ñëw naan ma mais anas ala faalta kada waa anas lu tere woon def lii loolu masuma koo wax allahu akbar mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaam al xaafid daal dina koy solo waaye na ko noonu al imaamu taalibe muslim abul xuseyn an-Naysaburi rahimahullahu taala kon kon baa ngi noonu allahu akbar léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom kese ñoom ñoo ko soloo ñu ne la déedéet seen sëriñ comme niñ génn sànkal imaamu ahmad ibnu muhammad indi na ko ci bërëb yu bare bare bare bare bare bare bare naka noonu al imaamu abu daawud ak al imaamu al jamii daal nañ koy solo xool imaamul indi na ko ci bërëb yu bari ah ci bërëb yu bari léegi nañ tànn lañ tànn waaye bi gën a jege at bii ngir bañ a dugg comme sànq ci li nga xam ne mooy yeneen njàngat ndax yu am ci xadis bi nañ jël di nekk ci kitaabul manaqib baabu sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam allah <laughs> waaw nañ jël boobu waaw foofu mu ko indi mu ne xaddathana suleymaan ibn harb al imaam al buxaari rahimahu llahu taala mu ne xaddathana nettali nañu suleymaan ibn harb di suleymaan ibn Harb ibn Bajil al Azdiyu al Waashixiyu Abu Ayyub al Basriyu al Qaadi rahimahullah qaala mu ne haddasanaa Hammaadun kenn ñu nettali mooy Hammaad di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al Azdiyu al Jahdamiyu Abu Ismaaciil al Basriyu al Azraqu rahimahullahu taala an Saabitin moo ko jëlee ci euh, euh, Saabit <coughs> muy Saabit ibn Aslam al Bunaaniyu Abu Muhammad al Basriyu rahimahullah an anasin moo ko jële seydna anas radiallahu taala anhu annahu qaal ma masistu xariran wala diiba jan alyana min kaffi nabii sallallahu alayhi wa sallam allah wala shamimtu riixan qat aw arfan qat atyaba min riixi aw arfi annabi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar allahu akbar waaw <laughs> bon lu ngi nii mu ngi nii allahu akbar mu ne maa masistu hariran masumaa laal satin sooy wala diibaajan du saagante ne velours yu nooy yi nga xam ne yu màgg la ci wàllu eh, ay sooy alhamdulilah alyana bu gën a nooy min kafin nabi ci tenk yonent bi alayhi wassalaam wala shamimtu rihan wala chamantu riixan te masuma fóon xeeñtu benn xet xatt mukk aw arfan arfu mooy riix tamit mooy xet gi nga xam ne nit ki mën na génne ci moom <coughs> waaw moo tax al imaamu xaafis ibn xajar bi muy saraal yi mu ne al arfu ar riixu tayyib voilà mooy li nga xamante ni mooy eh, kii boo xamante ne nii eh, ngelaw loo xam ne ju neex waaw da teey waaw mu ne masuma koo fóon masuma xeeñtu boo xam ne at yaba mukk xatt xatt mukk at yaba bu gën boo xam ne moom moo gën a teey min riixi ci xet aw arf annabi li nga xam ne mooy yonent bay saa boo fu rombee <laughs> fenn noonu lay xeeña ñëpp xam ne yonent bi alayhi moo jaar fii sallallahu alayhi wa allahu akbar waaw <laughs> waaw allahu akbar noonu la ko al imaamu ki nga xam ne mooy al Buxaari indi kanta al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala léegi moom mu ngi indi ci yeneeni kàddu waaw mu ne boo xam ne moom la imaamu Nawawi indi ci kitaabul fadaa'il moom tamit baabu tiibi raa'ihati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wa tabarruki bi masxihi waaw mu ne wa xaddatanaa Qutaybat ibn Saïd mu ne te nettali nañu Qutayba ibn Saïd ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafiyu mawlaahum Abu Raja al-Balkhiyu al-Baghlaniyu rahimahullahu ta'ala qaala mu ne xaddatanaa Jaafar ibn Sulaymaan mu nekk ñu nettali mooy Jaafar ibn Sulaymaan at-Tubaa'iyu Abu Sulaymaan al-Basriyu rahimahullahu taala an thabitin gis nañ ko sànq an anasin radiallahu anhu mu ne xaa taxawal ma di la beneen càlla la wax hadathani Zuhayr ibn Harb mu ne te sama sëriñ beneen nettali na man dong nag Zuhayr man muslim Zuhayr ibn Harb mu ne Zuhayr ibn muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Qurashiyu al-Baghda al al-Baghdadiyu Abu Khaytham an-Nasa'iyu rahimahullahu taala mu ne wallafdu la kàddu yi ma indi fii nag moom Zuhayr moom la ñaan waaw moom la ñeel kàddu yi qaala mu ne xaddathana haashim yaani ibn al qaasim